sayyidil mursaliin ala nabiyyinaa wa alayhim afdalu salaati wa salaam. fil baabi saalis cashar fil baabi saalis cashar. as-saabi' canhu radiyallaahu canhu cani nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala man gadaa ila almasjidi aw raaxa acadda allahu lahu fi ljannati nuzulan kullamaa gadaa aw raaxa muttafaqun alayhi annuzul alqootu warrizq wamaa yuhayya'u liddayf kon al imaamu annawawiyu rahimahullah mu ñuy indil ci garab gi ñu ne ci toolu ni ñu sell ñu ja'alana allahu minhum wa radiyallahu anhum ajma'in muy indi ci buntu bi nga xamante ne ni mooy di leeral buntu bi leeral bari waayu yoonu yiw yi ci jotaay ñu génn gisoon nañu xadiisu mawlana abu hurayra ah, bi nga xamante ne mooy kullu sulama min annaasi alayhi articulation bu nekk rek ci nit ki ah war na ci moom sarax bu mu war a def bés bu nekk waa tegoon na ci eh, ci suufam xadiisu riwaaya bi nga xam ne sayyidatu Aisha moom da ko solo di wax ci lu mel nii tey nag insha allahu taala ñu war a jël fi ñu yemoon mu ne as-sabi'u mooy juróom-ñaareelu xadis bi ci bunt bi muy xadis numéro sept waaye dañ tàmbaleel téere beeg léegi mooy cent vingt-trois mu ne anhu radiyallahu anhu mu ne mu ngi koy jële ci moom mooy sayyidatu sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu bi mu jële woon xadiis bële nga ne mais ma ko sayyidatu Aisha la mu jël loolu da ko cee dolli woon rek waaye boppu xadiis bi dëgg ak saadisu moo doon xadiis sayyidina Abu Hurayra hmm? mu ne wa anhu ba léegi bii nii ci moom la ko jële radiyallahu an nabi muy toxale di jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mu ne nee na man ghadaa ila al masjid waaw mu ne képp koo xam ne dafa xëy daal di dem ca jàkka ja waaw mooy bu xëyee dem ci jàkka ja julli fajar ah julli yooyu tisbaar loolu bu ko defee aw walla boog raaxa wala mu dem raaxa mooy la gadaa ci mooy gadwa dañuy wax euh, muuba gadwa ak rawxa raaxa rawxa waaw nga xamante ne nii euh, mooy nit ki bu xëyee daal di dem ca jàkka ja moom la naan man raaxa aw Oh non man ghadaa ilal masjid aw raaxa raaxa mooy après zawal waaw kii dem mosquée après zawal mooy nga xamante ne mooy dala bëgg a wax heure julli yi waaw mooy bépp dem xëy gont xëy ak gont képp koo xam ne dafa xëy di dem ci mosquée ba wala bu gont di dem ca mosquée ba kooku lay wax mu ne kookee moom la naan man raaxa waaw mooy ginnaaw zawal loolu mooy arrawaaxu waaw alxadaatu alxadwatu alxadwatu mooy dem gi nga xam ne mooy ci suba ga mu ne képp koo xam dafa xëy dem wala mu gontu dem ah man xadaa ilal masjidi ku xëy dem ca jàkka ja ah aw raaxa wala mu mu gontu dem fa a'adda Allahu lahu fil jannati nuzula borom bi de dina ko waajalal dina ko prépareel fil jannati ca aljana ya nuzulan dalwaay al imaam an-Nawawi mu ne an nuzulu rahimahullah ca suuf alquutu mooy dund war rizqu ak wërsëg gu teey wa maa yuhayya'u lid-dayf ak lépp loo xam ne moom lañuy ñuy waajal ki nga xam ne mooy gan loolu la wa euh, di tudde nuzul waaw nuzulan min ghafurir rahim comme la alquran di wax ba mu tuddee nit ñu sell ñi li nga xamante ne moom la leen borom bi waajalal ci ay teraanga yu yaatu <coughs> ci ay teraanga yu yu yoo xamante ne nii ñoom ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo ko gëmoon ah moom lañ newoon mu ne loolu de nuzulan la waaw li muy wax ca suuratu fussilat innal ladina qaalu rabbuna allahu summa istaqaamu tatanazzalu alayhim almalaa'ikatu an laa taxaafuu wa laa tahzanuu wa abshiruu biljannati allatii kuntum tuu'aduun nahnu awliyaa'ukum fil hayaati dunyaa wa fil aaxira walakum fiiha ma tashtahi anfusukum walakum fiiha ma taddaun nuzulan min ghafurin rahim voilà mu ne ñi nga xamante ne ni dañu ne rabbuna allah waaw ñoom dañ ne boroom bi képp dong mooy seen boroom te yemuñ ci wax ko mi dañ koo jëmmal moo tax mu ne summa istaqaamu taxawee cowooral ci yoon woowu di rabbuna allah li mu laaj la koy firndeel ci biti ci biir lépp mu ne ñooñ tatanazzalu alayhim al malaayika ngaay bi gis nañ ko fan yele day wàcc ci ñoom malaaka yi alayhimu salaatu salaam naan leen allah taxaafu bu leen tiit ci fa ngeen jëm bu leen am lu ngeen di ragal wala tahzanu bu leen amum tiis bu leen amum njàqare ci li weesu wa abshiru yéen nekk leen rek ñoo xam ne da di bëgge bil janna ci aljana ci allati bi nga xam ne kuntum nekkoon ngeen fii ci kaw suuf tu'aduna ñu leen ko doon dik nahnu ñun ñiiri malaaka yi awliyaakum ñooy seeni parandoo fil hayati dunya ci àddina gi waaw ndax malaaka yi seen parandoo ñii parandool mooy way gëm yàlla yi moo tax ñu leen di ñaanal waaw ña nga xam ne ñoo nekk yahmiluna al arsha wa man hawlahu ñooñu dañuy sàbbal seen boroom rek wa yastaghfiruna lilladina amanu lo <laughs> <laughs> ñoom loolu la ñuy def kon nag mu ne ndax nu ñun malaaka yi de awliyaukum ñooy seeni parandoo de fil hayati dunya ci àddina gi nga xam ne dafa doye dafa gàtt te doye bi waaw moo tax jullit bu gëm dëgg-dëgg yàlla lépp lu mu dugg te yàlla kenn tax borom bi moo koy jàppale bu aajoo ay malaaka dañ koy assister dañ koy assister gis nga dañ andi waa Badar ba borom bi xamee ne ñii soxla nañ malaaka yi radiyallahu anhum ñëw assisté leen borom bi da leen koo indi loolu nag jombul waaw loolu jombul te nekkul loo xam ne exclusivité la jagleel yonent bi alayhi salaatu salaam saxaabaan yi kese déedéet mbaax boobu ñu ngi ko tibb ci yonent bi alayhi salaatu salaam xeetam yépp moo tax malaaka yi wax yii nahnu awliyaa'ukum ñun dëgg dëgg ñooy seen parano fil hayaati dunya ci àddina gu jege jiita gaaw a jeex waaye wa waaw waaw nga yëpp ko nga ñàkk koo yëpp malaaka yi ñooy sa parandoo waaw mu ne loolu te di ngeen am walakum fiiha gis nga àjjana ji ngeen ñu naan leen ngeen bëgg ko di ngeen fa am maa la nga xam ne tashtahi day neex kese anfusukum seen bakkan yi li ko neex kese lay am waaw li leen neex kese ngeen fay am du ngeen fa am moo tax àjjana amul naqar naqar ci àddina lay am àjjana amul naqar waaw yéen yéen li leen neex kese fa te lu la neex minute bii tierce bii bokkul ak lay neex ci kanam te saa su ne day gën a neex comme niñ ko fi waxoon fan yéen. wala kum te dina leen ñeel fiihaa ci biir àjjana maa taddaawun lépp lu ngeen soxla rek aajo woo ko rek xemmeem ko rek bëgg ko rek di ko woo rek lépp lu ngeen aajo woo da leen fay fekk yéen dee leen bëgg bëgg muy ñëw la tudd àjjana <laughs> fii moom saay àddina <laughs> moom du bëgg muy ñëw moom <laughs> mu ko fee moom da toog ñu bëgg yëf di la fekk waaw amul taab amul dara waaw doo sonn doo dara mu borom bi nag ni gis nga lii lépp nuzulan mooy seen bienvenue mooy seen tatagal waaye mooy li imaamu Nawawi wax mooy seen dund mooy seen wërsëg ak li nga xam ne moom laa leen waajalale tatagal leen ko yéen ñi nga xam ne ñooy gan wi borom bi tabaaraka wa taala yi muy teral alaaxira biir kër yu teraangam ga waaw min ghafuurin waaw mu ngi tukkee ci aji jéggalaakoon bi nga xam ne jéggal leen yéen ñépp moo tax ngeen mën a persi fii waaye raxiim yërmandeem bu yaatu googee ci la leen dugale fii tamit waaw kon loolu mooy nuzul mu ne euh, al nuzulu al quutu war rizqu wa ma yuhayya'u lid dayf mooy dundu mooy wërsëg ak lépp loo xam ne moom lañuy waajal préparer ko ki nga xam ne gan la seet si la la koy waajal afay ah, <laughs> bu ko laajale bu ko waajale sombi de <laughs> dee ko jox ci li ngay lekk yow lu neex rek ngay lekk masha Allah <laughs> waaw moom ñoom ganaar ñoom zose ñoom cere yu am yu baax yooyu nag ñoom yooyu ngay ganale la gan waaw mais bu ko ganale yoo xamante ne ay soom yoo xam ne yow fay doo ci matt lu bari daanaka ah kon nag mu ne xadiis bi eh, muttafaqun eh, alayhi mooy al imaamu al Buxaari ak al imaamu Muslim Abul Husayn rahmatullah alayhima keroog dama Abul Hajjaaj wax naa leen ne loolu dafa ciy ju léegi fu ngeen ko dégg xam ne ne man maay ju Abul Husayn la Ah moom moo ko solo waaye seen sëriñ daal di nañ koy solo al imaamu Ahmad ibn Muhammad imaam Muslim imaamul Buxaari d'abord mu ngi ko indi ci kitaabul azaan baabu fadli man ghadaa ila al masjidi wa man raah voilà buntu bi nga xam ne moom la def tudde ko kitaabul azaan foofule eh, ngëneelu eh, ki nga xam ne daa xëy ki jàkka ja wala mu gontu dem fa voilà mooy dem ak ñëw rek waaw. di dem ca jàkka ja loolu nag li gën li muy gën a wane mooy ko dem ca jàkka ja ngir julli wala ngir def fa jaamu yàlla waaw loolu même bu dee rek kaw wax ji comme la imaam al-Hafiz wax ne ku gis mbir mi mooy <laughs> képp ku dem jàkka rek ci lu ñu joyal baax na waaye lii li muy gën a lii mooy borom bi daa am lu mu ci yonent bi saa saam daa am lu mu ci jublu mooy que fa ñëw ngir jaamu yàlla voilà comme julli. ak yi nga xamante ne dem fa ngir def lu baax si kar ndax dem ngir i'tikaaf ngir yu mel noonu voilà waaye ngir dem tamit ndax boo jàkka ja dañoo woote tey parce que dañoo war a xalaat ci mbiru jàkka ji nan lañ koy toppatoo weeg yu mel noonu voilà waaw mais pas rek <laughs> ñëw rek dem noonu ah <laughs> waaw même bu nee kooku it ah euh, fadlullahi wallahi dafa yaatu kon daal waaye mooy ci jaamu yàlla dem fa am yéene def fa ay façon jaamu yàlla léegi kon al imaamu Bukhari ci buntu boobu la ko di kanta al imaamu Muslim mu ngi ko di ci kitaabul masaajidi wa mawaadi'us wa mawaadi'is salaat baabu baabu al mashyi ila salaati tumhaa bihi al xataayaa wa turfa'u biha ad darajaat kon nag mu ngi noonu kon al imaamu Ahmad indi na ko fële kon fii lim am lëkkaaleeg suñu bunt bi mooy kon gis nga eh, bunt yiw yi ni mu bare aw ma xaalis bu ma saraxee ñu ne la garaawul subhaanallah dama koo fàtte ñu ne la garaawul yow kay booy dem ci jàkka ji rek jàkka boo fa demee rek dem ba may dem am fas yéenee dem jaamu ji yàlla ci jàkka ja loolu loolu kooku noonu lan la lan nga ci xal lan nga ci am a'adda lahu fil jannati nuzulan te ajjana borom bi waajalal na la ay xéewal yoo xam ne moom la lay teeroo ëllëg boo boo boo ko fekkisee bu bés bam lay xay muy bésub pay ba allahu akbar kon nag mu ne kon mu ngi noonu mooy daa bari lii lépp ay bunti yiw la nañ leen jël kon nag mu ne a saamin al imaamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala muy romb muy jël xadiis bi nga xamante ne nii moo ci tegu mu ne as-saaminu mooy xadis bi nga xamante ne nii euh, xadis numéro huit waaye loolu mooy ci moom ci bunt bi bi ñu ubbee bunt bi voilà loolu laa bëgg wax bi ñu ubbee bunt bi ak léegi euh, mooy xadis numéro huit waaye bu dee ci ñun mooy xadis numéro cent vingt quatre téeméer ak ñaar fukk ak euh, ñeent voilà <laughs> bala maa juum comme ni ma defoon keroog comme ni ma defoon keroog ma bañ cee jum kon mu ne as-saamin anhu radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaa nisaa al-muslimaat laa tahqiranna jaaratun li jaaratihaa walaw firsina shaah muttafaqun alayhi eh, balu ñu jël xadis bi xadis bi ñu génn ah dina ñëwaat insha allahu taala ci téere bi hadis bu soobee yàlla muy man ghadaa ila al aw raah insha allahu war na ñëwaat kon kon ñu bañ koo euh, ñu loolu dama ko naroon a fàtte walillahil hamdu wal minna kon nag mu ne asaamin kon juróom ñetteelu hadis bi ñu numéro huit ci bunt bi waaye mooy hadis 124 comme niñ la ko wax mu ne anhu mu ngi koy jële ci saxaaba yu jële gis na fii yaa jël hadis Seydina Abu Dharr di wa anhu wa anhu wa anhu fii mu jël Seydina Abu Hurayra bi di wa anhu wa anhu wa anhu lii mooy ñetteelu wa anhu radiyallahu anhu kon mu ne annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama hmm? mu ne kon bu kenn xeeb benn dëkkandoo xeeb dëkkandoo bu benn voisin xeeb voisinam walaw fiir siina shot mooy xeet ci lan doo ko boole ci dara waaye xeet ne bon nag wax dëgg yàlla bëggoon naa koo jox kado waaye lii xeeb naa ko mu ne déedéet bu ko bu ko kenn xeeb walaw fiir siina shot même bu dee tànku danga koy jox kado sa dëkkandoo bopp tànku am xaal sax bu ko xet waaw waaw même mooy bul xeeb dara bul ne noonu man nag lii dafa néew lii rek laa am déedéet joxeel même lu toll noonu <laughs> xam nga fir sana fir sina sha loolu <laughs> mooy tànku tànk papier ngay lay ki yeel yeeg noonu bay déedéet mooy gis nga ndax fir firsin fir firsin en général ci gëléem lañ koy wax mooy sabu voilà mooy gis nga gëléem tànk fi muy teg ci suuf lu toll noonu loolu noonu la lay wax alxaafir voilà loolu yeeg moom la lay wax ne la lu toll noonu sax bu ko xeeb xam nga loolu en général nit du ko joxe am na lu ma fàtte imaamu Nawawi bi mu waxee affaire bi la ne qaala al-Jawhari alfirsinu min albairi kalxaafiri min addaaba qaal wa rubbama stu'ira fi shaah voilà loolu dama ko fàttewoon mu ne qaalal loolu après dinañ ci ñëw insha allah <laughs> waaw mooy leeral na firsin mu ne aljawhari eh, imaamu lugha la woon bu ci wàllu langue arabe eh, rahimahullah mu ne alfirsinu min albair firsin baat boobu nga dégg ci eh, hadis bi minal yi ci li nga xamante ne mooy gëléem kal xaafiri minal dabba mooy sabu gis nga yeneen i comme na ñoom cheval ay ay ay ay ay yooyu seen tànk yi fi nga xam ne foofu la ñuy walat léeg-léeg waaw ah, fay <laughs> fàttali walat de mooy gis nga eh, nit day dagg ay weewam bu weyu sëqi mu koy mu koy mu koy leel yi di ko dagg ci fas nag bu bu kiiwee ñu koy wàññi loolu lañ naan loolu lañ naan warat loolu loolu noonu fas wi loolu noonu muy teg ci suuf buy dox loolu mooy firsin mu ne nag léeg-léeg ñu daal koy kii dukkat moom la ñuy woowee xaafir waaw moo taxoon ca xadiis Seydina Tamim ad-Dari radi radiyallahu anhu la woon ci Yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ne Yonent bi alayhi salaatu wa ne sa yablughu hadha ad ma balagha al-khuff wal-hafir waaw mu ne gis nga l'islam bii dina daj dina àgg fépp foo xamante ne nii xuff mooy tànk bii sol kawas kawasu der dina fa teg tànkam mooy fu nit mën a teg tànkam diine ji dina fa àgg l'islam dina fa dugg waaye fépp foo xamante ne fas xaafir voilà mooy tànku fas dina fa dem man na faa tegu foofu diine di ñu fa mooy dina àgg fi rek <laughs> voilà mu nekk al na min mooy xaafir ci li nga xam ne mooy liy dukkat mooy eh, rab yi qaala wa rubbama stu'ira léeg-léeg nag ñu daal di koy eh, àbb di ko wax chat mooy li nga xamante ne mooy eh, gàtt ñuy wax firsina chat voilà tànku nga xam ne loolu daanaka nit ñi duñ ko lekk sax boo reen dem xar fii mu ne loolu gaa yi duñ ko lekk waaye walla c'est pas d'accord <laughs> yow doo jëndee dara ah nga ne man na soos fay ak yow ah, na soos kay ah, foogoon naa ne nag loolu dañ koy sànni quoi ndax du waxuma la yeel yi fii Ah, waaw waaw ngay ah ko boo mën na comprendre loo <laughs> ma comprendre nga la <laughs> loolu ngay dañ koy sol <laughs> jërëjëf bay yaa di jambaar léegi kon eh, mooy loolu xam nga loolu en général nit ki du ko doxe waaw dinaan da koy sarax mais yeneen waaye saa saam fii lim la bëgg a wax mooy bul xeet dara ci njekk joo defal sa sa dëkkandoo waaw bul ne non non lii nag lii lii non non non. non parce que loolu muy defal waaw li jàppandi même bu dee lu néew la moo gën zéro moo gën dara moo tax euh, euh, sayyidatu Aisha radiyallahu anha solo na ne yonent way saa saam na ne ya nisaa al-mu'minin tahaadaw walaw firsin shaa waaw ndax lan fa innahu yunbitu al-mawadda wa yuzhibu ad-dagha'in yeneen way sar san ne é yéen jigéenu way ngëm yàlla yi dee leen joxante ay kado mépp dee tànku ca suuf mooy bul tànk ngay jàpp pooj bi de jigo bi déedéet la xar may teg buy dox tànk bala muy teg ca suuf bu taxawee cat yooyu noonu loolu di tegu ci suuf même loolu loolu lu toll noonu ngay dagg sax joxe ko boo boo rendee sam xar joxeel lu toll noonu mooy waxu nga jël loolu yow ne ah kon man nan daal saa ay zahiru hadis bi laay jël xaaral daal di ñëw jël dagg kii nga xam ne waa ji bon koo togg parce que amul dara yow nga ñëw jox ko ko dalaa bëgg a bul xeeb dara lu mu néew néew ah mu ne yéen yéen jigéenu way ngëm yàlla yi dee leen joxante ay kado même bu dee ne tànku saat la fa innahu ndax kat joxante lan lay day saxal li nga xam ne mooy ak cofeel seen biir bëggante wëñu li mu te day yóbbu ak doxaa meroo yu mënoon a dox seen diggante ñëkk ñëkk bu kenn ki waroon amal keneen bu ngeen di joxante taxa tahadaw tahabbu bu ngeen joxante ay kado day tax ngeen soppante waaw mais pas ñëw comme ñu liñ koy defee nga xam ne mbir mi nekkatul rek ay affaire nekk joxe kado ci ndawtal yeeg yooyu non loolu mooy charge la déedéet yonent bay saa saa waxul loo de defal ku nekk la nga man bul xeeb la nga am xam na gaa yi boo leen fi joxee lu néew boroom ndawtal yi <laughs> diw kay xanaa nag ñemewumaa jox lii li ma ko jox ba mu xewlee amul dara lu may jox bu may jox lii ah waaye yaay nag da ngay xam ne moom nag xam naa affaire bi daa xat ci moom eh, bu ma fontoo laa wax yow kañ nga juddu xam boo xam ne ni mu def mu daa manula lebi ñooy moroomam man nan laa def man lewoo woon ngir defal ko xoolal loolu loolu moom yonent bay saasaam waxul loolu loolu moom waxuma la lii yonent bay saasaam wax ci kado joxe leen kado parce que day saxal ak mbëggeel ak cofeel seen biir tey sori di yóbbu ay ñëkk ñëkk ak yu ne ay jalousie yu mel noonu yu nekk seen biir ak ku nekk di jàppal moroomam leen na da koy non bii moom moom déedéet ku ko dindi bii moom da koy saxal da koy mooy mawat da lay dàq waaw gis nga façon daw mel yi niñ koy defe léegi de toute façon mooy cosaan ba baaxoon na xam nga moo suñu maam ya ñoom rahmatullah alayhim ña ci ne woon jullit wallahi ta'ala ñoom defuñu woon lii ngir ñun niñ koy defe léegi waaw ku nekk la am nga doon jàppale sa mbokku ta te te ci dara dara dara seetoo ci retour sur investissement ku lay fayeeku ngay fayeeku ëllëg déedéet dañ koy def ndax te ko nekk la nga am lay joxe ku amul du joxe dara mais léegi moo sonal ñépp moo tax bu ñu yëgee ne ah femme tel ëmb na fituñu bari ni rës surtout bu ngay waaju wasin ndax wasin na yii ajaa diw de laa ilaa war naa koo ndawtal yow dañ lay yëgal doom ji sax judd na sa film sa film yi nii rëdd yaa xalaat ba kon de mooy semaine bii di ñëw war dajale lu toll ne loola ak loola ngir ko ay taraanga ndax ba ma amee defaloon na ma léegi nag nga sonal ñëpp waaw di woote rek koo gis koo yaakaar ku ne woo ko waa man de moom sama te sama njëkk bi de dañ maa kii njëkk dañ maa may njëkk wala ah, sama kii doomu sama wujj bi de wala sama wujju peet corbe beeg façon yu mel noonu beeg yooyu daa war am kii nag man lañ kiile xam nga yu mel noonu te bu ma ci bëggoon rek nga jàpp ci mooy loolu lan moo mooy xoolal li nga sonne léegi xoolal loolu nga foog ne loolu jurul na ak ak cofeel mukk wallahi jurul cofeel waaw te wax naa la bés boo manul manoo nga ñëw ah gisuñu la fa wala ñëwoo wala nga ñëw lu gën a néew lool non yow moom ràññee nañ ñu la lu la ko baal xam ba loolu moom day jur ak dox na bii muy wax da koy indi da koy gën a samp waaw ay ñëkk ñëkk ak jalu jéeg bañante geeg yooyu yëpp moo tax ku ci dem fenn wéet kenn di jëw ña ca des ña ca des it ku nekk rek yaa ngi jëw sa borom da gis madame Z dajeeg madame X ñuy ñuy jëw madame D madame Z di jóge ci madame euh, X dem ci madame B ñuy jëw madame X ma ma madame Z mu nekk dundu di lekkante ci seen biir ci biir biir biir biir biir biir biir géej géej marigot bi walla iyaadu billaah yooyu yooyu dañ tubaab yi saa saa baax na ba boobu bokk na li ko borom bi njëkk a wax yaa ayyuhal muddassir qum fa anzir wa rabbaka fa kabbir wa siyaabaka fatahhir wa rujza fahjur wala tamnun tastaksir waaw bokk li ko ñu yeneen lay sa saam ni ko borom bi laay yi njëkk a saar yi njëkk a wàcc waaw ba borom xam-xam yi sax ah naan est-ce que moom moom Mudassir ak ak xalaat ban moo njëkk a wàcc yéen bokk na ci suñu borom bokk na lim njëkk bokk na ci lim njëkk wax yonent bi ay saar yaa ayyuhal muddassir qum fa anzir yow mi nga xam ne yaa sangu jógal fa anzir nga daal di xuppu jaam yi ndax caay-caay gi ne mooy yàlla de euh, shirk bi nekk luy na te garaw na ak limilim na garaw na rawatina fii ci Quraysh tàmbali kum fa anzir wa rabbaka fakabbir sa borom dee ko màggal saa su ne allahu akbar yu di jóg mais du ci ay kaddu kese mais ci lépp allahu akbar min kulli shay comme que moom akbar moo féete kaw moo gën a màgg lépp mooy ci màgg sax kon nag moom moo am sañ-sañu naan ma nii ngay dunde dundun wii laa la gërëmal te moom wax nañu ko waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw man borom bi nee na maa leen gërëmal l'islam la soumission totale comme dundin comme mode de vie kon nag allahu akbaru min kulli shay nu may dunde fii moo ma koy dicté moo ma koy wax wa siyaabaka wa rabbaka fakabbir wa siyaabaka fatahhir te sa yére nang ko laabal jullit warula nekk fu mu nekk ay yéreem di tilima ka poussière aka yooyu mu mel ni moom la ciy ut déedéet jullit day service waaw di sollu correct waxuñu muy muy jéem li di def yoo xamante ne tafam noox yooyu déedéet di def daf lu di jiima kii yoo xam ne non nag correct topp hadiyu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam sollu correct di parfum waaw di demaru di di bo di di di soccu di solli set waaw loo xam ne dina ci ma a jullee te tamit du du du du lor ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy ñi mu toogal ci xet boo xam ne du neex du ci gémmiñam wala ay yéenéem wala ay yool déedéet yaramam waaw wa siyaabaka fa tuhhir waaye fa fa mooy sa mbubbum biir muy sa xol fa tahir waaw na ko laabal ba mu set wicc ci leneen lul yàlla bu mu fa am place sa xol sa borom kese bu li alalu àddina bu li niti àddina bu li am amu àddina du daraay leewlut yàlla bu ko may sa xol sa xol pour yàlla la ku def loolu kat tahërta sawak yow yow sellal nga laabal nga sa yéene mooy sa yérey biir na ci shirk sori wéeru ci keneen ku dul yàlla na ci sori yaakaar ci keneen keneen ku dul yàlla bum la jege na ci fekk wékk waaw jublu ci yàlla jublu ci yàlla kese bul jublu ci benn mbindeef ndax koo yaakaar bay jublu ci moom ci yàlla la jublu waaw te sa xol bi yàlla bëggu koo bokk kenn te moom kese moo xajoo ci sa xol booy ngëm yàlla waaw bu ñëwee fekk fa leneen mbaa keneen moom du dugg waaw ana aghna min an ash-shuraka min ash-shuraka yani shirk borom bi nee na maa gën a set gën a sor gën a dey ci bokkaale ci ñi ngeen may bokkaale waaw man amila amalan ashraka fihi ghayri taraktuhu wa shirkahu képp ku jëf benn jëf ak jëf ja lu mu tuuti tuuti lu mu ndaw ndaw ndaw ndaw ndaw haa nga bokkaale ma man borom bi ak lenn ma balaak lañ may bokkaaleel kon nag wa siyaabaka fa tahhir soxla woon war rijza fahjur gis nga tilim tilim bokkaale xërëmu yàlla xërëmu Quraysh yi awsaan yi min Hubal walaat ha ñoonu toujours gàddaay leen waaw gàddaayal lépp loo xam ne takk takk la tilim tilim la tilim tilim wa pas pas tilim tilim wa bëti rawatina xërëm yi sori leen gàddaay leen waaye nag mu tecc wala tamnun tastaksir tabul joxe dara di maye dara ñu jàpp na yow da ngaa tabe baax ndekete yow dañ ciy bëgg lu ëpp li nga joxe waaw waxul kii jaay de kii jaay joxewul daa joxe ñu jox ko kii mooy damaa yor sama marchandise teg ne lii lay jar ku bëgg ñëw jël ku bëggul mu baax te boo jëlee di nga ma jox njëgam lii mooy yow nga joxe dara loo xam dañuy jàpp ne ngay joxe ko mais di xaar naan bu boo defee bu ma ko joxee lii comme ndaw toll yi rek téeméer laa ko jox kon cinq mille la may delloo zéro yi fokk mu yokk ci minimum benn zéro koo jox téeméer mu joxaat la téeméer nga xarab ko te loolu la borom bi doon tere walla tam nun bul maye di joxe tas taksir bi ci ut lu ëpp li nga jox waaw kon nag yooyu moom bokkul ak li yonent bi alay saat saam digle bi may wax jigéen ñi la wa sadiqul masduq yaa nisaa al-mu'miniin tahaadaw walaw firsina shaa fa innahu yunbitu al-mawadda wa yuzhibu ad-daghaa'in waaw kon nag mu ngi noonu hadith bi lëkkaale bi mu am ak suñu bunt bi mooy ne mbir mi def lu baax yéwénal diggante rafetal diggante ratissé léeg lañee bu ci xeeb dara nim lu mu tuuti tuuti tuuti waaw ñun de euh, paquetu biscuit mii fi ne ngay dem di seeti sa dëkkandoo bi jëlaale ko téye ko bu ko xeeb boo demee jox ko doomam yi ne ay aywa ñëw leen ah sama jëkkër yi bu dee ab femme nga ah waaw waaw yow nag Ibrahima ala gine kii nag wala yéen ñaar ñépp man daal sama gaay yi aywa ñëw leen nag ma jox leen dépense eh, dama leen koo lebal nag de waaw wax leen waxul reetaan yooyu quoi nga xam ne seen yaay mii sa dëkkanoo day kontaan day xool affaire bi kontaan bul xeeb loolu naan non paquetu biscuit nag ah. mu ne déedéet yeneen tubaab yi saa saam looloo ne bul xeeb yaa nisaa al muslimaat <laughs> en plus parce que jigéen ñi mooy xeeb yooyu da leen a da leen <laughs> xam nga góor bi boo fa yow bon comme que mari euh, marié ko <laughs> yow na la borom bi may <laughs> nga nga amuk taalibe la mu <laughs> waaja waxoon ne waaji mataguluk taal matagut taalibe amul ni lool ne takkagut fekk takkagut moom matagut taalibe ah kon de kon way yaa ñoo ko déggandoo yal na la borom di matal ak taalibe <laughs> matalal la ak taalibe ah <laughs> yow takkagoo loolu man nga koo bañ a jëli quoi mooy léeg-léeg da gis waa ji mu jëkkër am lu mu bëgg a joxe fenn di dem fenn mu ne ko ni yaay mu ne mais yow loolu la fi lii laa yële na mais ah déedéet déedéet lii la. <tsk> lii nag bàyyi ba beneen yoon nag ñu defar beneen mbir bu gën a bu gën a ah nag ah yow tamit ah. c'est vrai c'est vrai que bi rafet na waaye loolu la lee yonent na saa saa melo loolu sax loolu sax bu ko xeeb bàyyi ko mu yóbbu loolu bu mu leen yoonee nga dolli ci nga indi lële muy eh, nuuru naa laa nuur <laughs> leer la ci kaw leer waaw xam nga yooyu ñoom ñoo koy toppatoo <laughs> xam nga léeg-léeg sama classe bi ñu ñëw seeti nit ñi léeg-léeg dañuy fàtte sax yóbbu dara loolu nag dafa baax waaw day dugg rek ci taxaadaw jox dina leen joxante kado dem seeni nit fa yow sa xel sax demu ci woon mais boo ñëwee ba femme yi laaj la waaw bi ngeen demee lan nga yóbbu ah ok ma eh, ma wax dëgg yàlla yóbbu ida bi in même pas un bouquet de fleurs sasan nañoo dalaki mbokk def <laughs> allahu akbar allahu akbar waaw <laughs> nooy noom yooyu dañ koy toppatoo waaw loolu am solo la mais bu ñu xeeb bu yorete ba ay saa saa mel loolu c'est bien très bien bu leen xeeb même bu dee tànku tànku ah tànkum xar la ca jàpp ba sax loolu toll noonu pour wan la li mu néew néew néew bu ko xeeb defal loolu tey bu ëndi mu man de damaa xawoon ne sax moo tax waaw moom kay damay kii rek di génn ma ne xaaraale ma indi lii même bu xeeb naa ko loolu nag waaye xam naa beneen waaw nga wax wax yu mel noonu en tout cas daal bul xeeb waaw. laa tahqiranna jaaratun li jaaratiha walaw firsi mashaa hmm? kon hadith bii dina ñëwaat insha allahu taala euh, trois cent six ci téere bi hadith numéro trois cent six insha allahu taala kon euh, euh, kanta la ci suuf mu ne woon qaala al-Jawhari loolu waxoon nañ ko sànq walillahi alhamdu uh, wal minna ah a fay da nga waroon laaj waaw ah. uh, kii aljawhar yi mooy kan ah <laughs> wax nga dëgg <laughs> Ismaïl ibn Hammad al-Jawhari uh, boro waxoon naa ko sànq ne la borom kii la xam-xamu bu mat waaye Abu Nasr lañ ko doon dàkkantale ah nga xamante ne nii eh, mu ngi dund nag eh, mu ngi génn àddina trois cent la trois cent quatre-vingt-treize eh, ci ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam nga xamante ne nii dem na Iraq hmm? ci bilaadu Xuraasaan yooyu la juddoo ah dugg na Iraq dem na Hijaaz dem ci àll yi ngir euh, euh, làkk bi ak yooyu yëpp delluwaat euh, dëkkam <coughs> fa nga xamante ne mooy Xuraasaan foofu la nekkoon ginnaaw gi Naysabur yaa ngi dégg imaam Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi foofu la ca Naysabur tey ci Iran la bokk kon foofu la jànge mu ngi jàng lugha nag bi mu dem ci yooyu jàng ko tamit ci ay sëriñ yu mag a mag a mag waaw waaw comme ñoom Abu Ali al-Farisi Euh, ñoo ñëpp jànge na ci ñoom euh, daal di dem tamit ci euh, kaw gi mu ngi noonu bokkoon ci ñi nga xamante ne nii ay kaawteefu seen jamono ay ay ay ay ay ay ay ay ñu garaaw lañu woon seen jamono nekkoon ñu ñaw bokkoon ci ñi boroom xam-xamu luxa yi nga xamante ne dañoo reconnaître ñi nga xamante ne nii mooy seenuk nekk ay imam ci wàllu luxa loolu moo tax ngay gis ñu naan xaalal Jawhari yu ngir di dellu ci ay waxam ndax référence la ci langue arabe euh, te téereem bu siiw bi muy taajul lugha euh, wa sihahul arabiyya nga xamante ne nii euh, moom lañ naan as-sihah boo déggee ñu naan naan al as mooy mooy moom bii moo ko bind voilà kon bind na tamit ci wàllu arud moom al imaam al moo tax boo gisee laaj bi ngir firi baat bi. ci la al imaamu Nawawi daal di ne qaala al Jawhari ne al imaam al Jawhari de nee na rahimahullah al firsinu min al ba'iiri eh, kal haafiri min ad daabba qaala wa rubbama istu'ira fi sha ndax référence la lii mooy référence ñoo xam ne bu ñëwee ci lenn benn domaine mooy ñoom la ñuy déglu voilà moom nii wàllu luga daa bokkoon ci nga xam ne référence yi borom as-Sihah rahimahullahu ta'ala kon ñu yem noonu ci hadis kon numéro 124 bii di ñëw.